waaye mooy al-Qattaan wa Abdurrahmaan ibn Mahdi ak Seydina Abdurrahmaan di doomi am eh, di doomi Mahdi Abdurrahmaan ibn Mahdi taaliba bu rëy ci imaamu Maalik ak ñoom Sufyaan qaala mu ne bu ñaari Sufyaan yépp Ibn Uyayna ak Sufyaan ath-Thawri ñoom ñaar ñépp ñu ne kon Yahya ibn Sa'iid ak ki nga xam ne mooy Abdurrahmaan na Mahdi ñu ne axbaranaa Sufyaan ñu jëlee ci Sufyaan an Aasim mu jëlee ci Aasim ibn Ubaydillah di Aasim di doomi Ubaydillah an Ubaydillah mu jële ci ma ci baayam di Ubaydillah ibn Abi Raafi' di doomi Abu Raafi' saxaaba bu màgg boobale an abihi mu jële ci baayam di Abu Raafi' mu ne qaala annahu qaala mu ne Abu Raafi' nee na sama baay ra'aytu rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam mu ne man de gis naa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam addana fi uduni al-Hasan ibn Ali hiina waladatu Faatimatu bis-salaati voilà mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam addana dafa noddu ah dafa noddu ci fii uduni al-Hasan ibn Ali ci nopp Seydina al-Hasan ibn Ali muy al-Hasan mi doon sànq bi say hadiis Sayyidatu Aisha bi ne bi mu juddoo ñoom ñaar yonent bi salaam daf leen a rendil xar daal di leen tuddee ca septième jour ba mu ne nodd na ci noppam bi xiina kera ba nga xamante ne wala datu Faatima ba ko sayyidatu Faatima kii wébbi salaati ci julli lii nag lii nag mooy eh, lan mooy xikma yi ngir mu nekk lu njëkk xam ne boo tàbbi ci ci ci noppam imaginer bu dee da ngaa bàyyi ne naa may bàyyi ba septième jour bi kese ma def ko mooy. ñun suñu dëkk kii mbalax mi dugg na ci nopp yi bu yàgg loolu du lu mu njëkk a dégg loolu moo tax gis nga ni ñoom Seydina Anas def mu am doom rek ñu ëndil ko ko saxaaba yi noonu la woon ah, dañuy am kooku yaakaar nga ne bu maternité amoon nga xam ne dañ leen faa dara téye quelques jours du ñu fexe le tout mu ñëw sur place ngir defal leen lool hein loolu moo tax bokk na ci ci ci sunna nit ki booy am doom nga fexe bu dee ne yow euh, parce que bon bu dee Sénégal moom da dem jur gaa yi bàyyi la nga ñibbisi mais fii dañ lay téye quelques jours nga xool koo xam ne nit koo xam ne ku ñu xame ak yiw la ku ñu yaakaar ci moom ak yiw ak tamit ci yàlla te nekk ci sunna yonent ma lay salaam nga fexe moom. bés bi ngay am doom soit yow yow nga mel noonu nga defal ko sa bopp man nga ko wala rek nga ne man xaaral ma woo diw parce que ma diw moom waaw nga woo ko yëgal ko affaire bi ne ko dama bëggoon bu dee kii dina man kii wala bu amee doon nga wax ko ko ci sensé num dina man saa bu disponible ci jour bi wala lool bu jaree nga taal sa oto jëli ko wala andi ko mu kii mu defal ko yooyu noonu balaa daraay xew waaw defal ko yooyu balaa dara xew ñaanal ko ak yooyu kon mooy noddu ci benn nopp bi noddu ci nopp càmmoñ bi non non noppum ndijoor ndejoor bi droite bi iqam ci nopp càmmoñ bi ngir mu nekk li nga xam ne mooy njëkk dugg ci nopp bi waaw loolu la ndax lan baat yi nekk ci noddu moo màgg tekki nañu ah allahu akbar allahu akbar gis nga mu njëkk kalimatu tawxiid njëkk a dugg ci nopp gone yi mu xam ne fii mu ñëw allahu akbar ki nga xam ne moo fi ku màgg ki gën a màgg lépp féete kaw lépp mooy allah akbaru min kulli shay akbaru min al ab akbar min al um nag du wax kese mooy comme kon nag mooy <laughs> ku ma fi nar loo xam ne allahu mi nga xam ne moom akbar moom moom moom ci loolu man duma ko def loolu la loolu la deme de du ay waxi nee na mu jëkk a toq ci noppu taab bi ci noppu xale bi ngir mu rek mu mu jàpp loolu ndax loolu dafa am solo amul mooy kii xamul déedéet déedéet mooy fii nga ñëw yëgal ne yaa ngi ci dikk nga monde boo xam ne ki ak akbar mooy Allah waaw ku fi nara def loolu wuteeg li Allah ne nga def ko te nga jaamu ko bañal te bañee ñàkk woo teggin kenn wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fi dunya ma'rufa waaw bu dee sa waajur yi la ñu nar laa defloo ak mooy yàlla loo xam ne dafa xaram da bañ waaw da bañ amul ñooy sama waajur kon uququl walidayni liñ ci ne wa qadaa rabbuka allaa ta'budu illaa iyyaahu wa bil waalidayni ihsaana loolu moo jiitu wa qadaa rabbuka loolu la sa borom digle te loolu la dogal allaa ta'budu ko bu leen jaamu illaa lu dul moom illaa iyyaahu wa bil waalidayni après say waajur après la lépp looy màggal lu ne c'est après buur yàlla d'abord da nga koy màggal parce que à travers parce que buur yàllaa la ko sant mooy sax màggal ko loolu noonu mooy buur yàlla ngay jaamu ci kaw màggal gi nga koy màggal mais manoo mooy buur yàlla ba pare ne ngir ma ba ngir ma ngir ma màggal am mbindeef la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil xaaliq amulu topp benn mbindeef ci kaw loo xam ne topp nga koy topp mooy mooy mooy exactement mooy borom bi loolu mën na kon allahu akbar nga akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar ci an laa ilaha illa allah ginnaaw bi nga xamee ne allahu akbar nag seedeel kene amul benn buur bu ñu war a jaamu fii ci kaw suuf ak feneen fu dara yëngu illa allah kurul buur yàlla mi nga xam ne mooy allah jàppal allah waaye wa ashhadu maa seede nga waxaat ko ashhadu an laa ilaaha illa allah an laa ilaaha illa allah voilà deux fois seede loolu jàppal ashhadu anna muhammadan rasulullah seedeel yow gone gi këne an laa ilaha illa allah ginnaaw bi mu ko def wa an anna muhammadan maa ngi seedeel ne amul benn këne seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam abduhu jaamub yàlla la asha ashhadu anna muhammad rasulullah walla jaam noo kii la ndaw yàlla la mooy yow buur yàlla nag ginnaaw bi nga seedee loolu que moom lañ war a jaamu mooy bala nga koo jaamu danga koy xam buur yàlla nag yëgal seedeel na manoo koo xam na nga xam ne manoo koo xam lu dul nga jàpp ci sayyidina muhammad mooy loolu wa ashhadu amul wa ashhadu maa ngi seede anna muhammadan rasulullah kene sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam rasulullah ndaw yàlla la voilà nga wax ko ñaari yoon mooy buur yàlla mi nga xam ne moom laay jaamu si fii manumaa dab ngërëmam lu dul ma jaar ko ci sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam moom mi nga xam ne moom la nam ma kenn du agsi ci man lu dul nga jaar ci moom jàng sunnaam xeeñcu sunnaam di ñu fexe sama teg samay tànk malgré sama sama sama sama sama faiblesse ak samay rëcc samay bàkkaar mais may def lu ne bu ma daanooyu ma fexe jóg ne ci foofu ngay amee ngërëmu yàlla ci sayyidina muhammad sallallahu alayhi ngay jaar ashhadu maa ngi seede ne anna muhammadan kana sayyidina muhammad rasulullah ndaw yàlla la boo paree ci loolu nag mu wax ko li gën dëgg lu mën a am ci kaw suuf hayya ala salaah hayya ala salaah nga war a njëkk a jëf li gën a màng ci jëf yi moo julli moo tax nag dañ la loolu nag dina màgg nag hein dee ko defe ci mbooloo loo ko man nanga ko defe ci mbooloo hayya dikk leen ala ñëw leen ci julli waaw mooy deuxième position ginnaaw shahaada tey lépp looy jëf jullee ci gën a màgg yonent bi alei saatu salaam waxoon na jëf leen te xam ne manu ngeen a pee jëf yépp waaw wala ndox su manu ngeen a bës manu ngeen a jëf lu baax ba peeg koo xam ne chantier mbaax yépp il est top à cent pour cent loolu amul di nga gis nit koo xam ne ku am xam-xam la yéwén ci xam-xamam ak jëfe xam-xamam mais nag ab pauvre la mooy bu ñu taxawee war a taxawal loo xam ne cash la soxla moom du ko man te pourtant jëfu yiw la irmalu kon jëf leen te du ngeen peeg jëf yépp waalamu yonent ba lay saar ne te ngeen xam ne an na këne xayra amaalikumu sola li gën ci jëf yu ngeen di jëf mooy julli te mooy li nga xam ne yow mii di door a ñëw bébé bi yëgal ne yawmal qiyaam moom lañ lay njëkk a waaw li ñuy njëkk a ci wàllu jëf jaam yi mooy julli yi ay julleem naka la mel ak naka la def bu baaxee ay mbiram baax na bu bonee nag fa la mbiram commencé di bon di compliqué ba ilaa ma sha allah wal iyaadu billah hayya ala salaa dikkal yow ñu ngi lay invité léegi yaa ngi door agsi ci kaw suuf mais ñu ngi lay invité ci julli hayya ala salaa waaw moo tax liir bi ci berceau la war a ne di gis di dégg waajur wi di julli waaw loolu dafa am solo xale doo bàyyi ba mu taxaw di raamaka dox wala di dox wala di wax nga koy te commencé yar déedéet moo tax ñu bari la nañ seen yaru doom nekk ci berceau bi di raam di gis bàyyi bi julli muy julli muy yéeg ci kawam ak yooyu loolu du ko mas fàtte te day des ci moom comme ñu yonent bi alayhi salaam doon jullee ak sayyidatu euh, euh, Umaama bint Zaynab muy sayyidatu Umaama bint Abil Aas doon ñëw mu ko yëkkati naka noonu sayyidna al Hasan ñoom sayyidna al Husayn mu leen di yëkkati ci biir julli yi di leen teg muy julli ñu yéeg ci kawam mu yéeg mu yàgg ci sujóot bi waaw ne sama kii bi newoon sama sama sama sët bi moo yéeg sama kaw sama doom ji moo newoon sama kaw te bëgguma woon ko yàqal leesam Allahu akbar moo ko defoonu fas bi yéeg muy jiite mu yàgg lool mu pare wax ko nit ñi ne moo newoon sama kaw moo tax loolu am solo xoolal fi Tirmidhi xoolal ñoom Seydina al Hasan ah keroog waajam ko doon jëb bëgg rey lan la def dafa bàyyi ba muy julli mu koy dee mu dabbus jam ko far faatuwul ndax dafa joxe xilaafa gi jaahil bi xam na ne buy julli moom falaa ko mën a amee naa bàyyi ba muy julli gis nga ni muy dese kon hayya ala salaa dikk leen yow ñu ngi lay invité yow bébé bi ala salaa ci julli hayy hayy boo paree ci hayya ala salaa hayya ala salaa hayya ala al falah hayya alal falaax ci texe gi ndax lii mooy texe texe nekkul am bat de ah réussite la waaye du texe du génn major sa promotion loolu du texe réussite la du texe de as ak texe du loolu de ki texe mooy qad aflaha man zakkaha ki nga xam ne moo yar ba kanam bat mu moom du nekk jaamu bakkanam waaye ba kanam ak moom day nekk jaamu borom waaw nekk nafsun mutma'inna teey dal ci li nga xamante ni mooy dalu borom bi ak ay ndigal du rëbalewu kooku mooy moo tax kon ñu woola ci texe gi te muy julli lay jaar ndax mbooleem yiiw mbooleem leer mboolem yiw gu mën am ci lislaam mu ngi ci biir julli waaw allahu akbar nga ñëwaat fa nga tàmbale woon nga indiwaat ko mooy maa ngi war a jeexal noddu gi de ki iqaam noddu gi yëgal ba léegi yow bembe ki ne ba léegi allahu akbar importance am tax ñu indiwaat ko fi allahu akbar akbar amul fii nii nga ne yëgal loolu da jàppal du système du ay idéologie laysat bi akbar du ñoo gën a màgg de ay opinion parce que ñépp lii lañuy def lii la ñuy xalaat waaye bu ma ko defee mbamb mi ne fi loolu lay suu bi akbar du ñoo gën a màgg de al akbaru huwa allah allahu akbar boo àndeek yàlla dina ñépp mere garaawul mais bu la buur yàlla meree ànd la ñépp tey nga am problème waaw kon mu indi allahu akbar yëgal ne fii allahu akbar après nag mu clôturer ko xayru ma qultu ana wan nabiyina min ba'di min qabli muy kalimatu laa ilaha illa allah laa ilaha illa allah kenn ku ñuy topp amul kenn koo xam ne pare nañ takk suñu loos ba takk jox ko wommatu ci ay mbiram ay digalam ak koo xam ne moom lañuy jaamu ci dëgg illa allah ku buur yàlla subhaanahu wa taala nga xam ne mooy allah biñ la waxoon sànq ne moom dugal ci nopp bi ñu la akbar ashhadu an laa ilaaha illallaah ashhadu anna muhammadan rasuulullaah hayya ala salaati hayya ala al-falaah qad qaamati salaatu qad qaamati salaah allahu akbar allahu akbar laa ilaaha illa allah mooy qad qaamati salaa léegi suwaa nga wax qad qaamati salaa benn yoon wala deux fois boo gën a dëgër nag que yi mais boo doo ko waxee benn yoon it baax na ah, mooy li wax sànq mooy li nodd gi doon tekki ah nga doog ko qad qaamati taxaw na qad dëgg-dëgg qaamat taxaw na as-salaa taxaw mooy taxawal ko jot na nañ leen jóg ngir taxawal ko. mooy fii nga ne loo man di nekk bu julli jotee na nga baloo la nekki. ndax yow binduñu la wa maa xalaqtul jinna wal insa illaa liya'budun ndax borom bi la indi nee na bindul nit ñi ak jinne yi lu dul ngir ñu jaamu kon nag te julli inna salaata kaanat ala al mu'miniina kitaaban mawquuta julli dafa nekk ci kaw ñi nga xam ne ñooy ñi gëm yàlla ku gëmul yàlla nag foofu lañuy ñuy ku am imaan ku ko amul koo xam ne julli jaralu la dara xamal ne kooku ngëm yàlla am des na wala man nga ne kii duñ ne amul ngëm yàlla du tout ngëm yàlla matu des na mais mu'min dëgg fu julli dafa xam waxtu yi xam ne bu julli jotee dootul man a def dara lu dul mu julli mais nga nag selon ay est-ce ah, waxtu yi dafa yaatu wala dafa xat loolu en daal waxtu yi moom du génn lu dul mu julli moom kantaa ay yeneen considération yéenay seet ay gars yi dañ may gisa bon woo saa yi en daal balaa waxtu génn moom dina julli ko loolu kenn manu ci dara ay bon c'est pas approprié lii loolu seen affaire la parce que moom minal mu'minin ci ñi gëm yàlla way ngëm yàlla yi la bokk kon nag yow yëgal loolu que ne taxaw dañ ko war a taxaw ah kon loolu la def. nodd ci nopp ndejoor bi iqaam ci noppu càmmoñ bi ngir loolu njëkk a nekk li nga xam ne mooy toq ci noppu bi bu juddoo waaye xoolal iblis ni mu ñu ndaxe léegi kon ñu ngi ci deuxième bi mooy nodd ginnaaw tudd bi mooy booy tudd la da nodd ci noppu bi nodd ci beneen bi après ah nga tudd ko après nga wala nga defal ko tahnik bi tudd ko voilà mooy nodd fii ba ngay ñëw commencer ñu dox la liir bi bu dee comme noonu nga nodd ci kii bi bismillah nga nodd ci kii bi nopp nejoor bi iqaam ci ndopp càmmoñ bi voilà après nga defal ko tahnik boo xamee yenn doomu tàndarma loolu dina ñëw ci côté tahnik bi mais nañu yamagul ci ci ci nodd gi mooy xoolal gis nga lii ni moo amee solo li tax l'islam def ko mooy la njëkk lu nekk luy nekk ci mais waxuma luy toq ci noppam moom la mais li ma loolu sànk naan nit doo bàyyi ba mu juddu nga koy door a yar wala ba raam ba mu nee sa biir laata sax gone gi dafa war a miin alquran miin déglu xadiis nga ne ma mais mu ci biir yaayam waaw day dégg léegi kër gi bu dee kenn du fi teg alxuraan mbalax kese lay dégg waaw ay riiti ak i xalam da ca ay commentaire Ligue des kese yaa ngi tëb ci ay fuura la ci mbalax ak i théâtre ak i feuilleton ay télénovela yoo xam ne moom rek la doon dégg day sànn yaa ngi day ëmb ba diis. toog ci côté télé bi tàllalu di onk rek ku yëngu xale bu jege mu daq ngir li muy seetaan yokk télé bi ba kenn du dégg doom ji di enregistrer rek yàqal na doom ji lu rëy waaye xoolal bu juddoo bañ defal ko lii xoolal euh, iblis laqad xarral aynu naasa dëgg-dëgg ki yàlla ki euh, rëbb dëgg-dëgg war na nit ñi quoi mooy xoolal lii objectif bi mooy li ñuy sax ci nopp bi mu nekk lu njëkk a dégg te mooy toll xale bi buy dégg yeneen yoo xam ne jaarul yoon imagineel imaam bi ñëw aku gàngooram wala sëriñ bi ñëw bésu tudd bi ci ak gàngooram ci fajar ci suba gi bi mu ñëwee ñu def loolu mu jël gone gi noddu fii iqaam fii defal ko tax ni def yooyu yëpp ñaanal ko paas ko ginnaaw joxe tur bi ñu ne nii la tudd nit ñi fa nekk di ko ñaanal yiw moom it na ko ñaanal yiw comme ni yonent bi saa saaf def comme li mu wax wa da'alahu bil baraka mu ñaanal ko baraka barke comme li Seydina Abu Muusa al-Ash'ari radiyallahu ta'ala anhu wax léegi mooy ña fa ñépp ñu yaakaar seenu jiw ñu jox leen ko ngir ñu ñaanal ko léegi léeg sax nga gis gaa yi wàcc fa Kaabil bi ñu defee loolu lépp laata kaamil bi jeex wala léeg-léeg sax foofu duñ soxla kaamil parce que bon yow da ngay da vraiment bon affaire u kaamil yi day yàq day day yéexal suñu mbalax mais suñu ambiance bi ñu nar tëral moo tax tudd gi lay doon laata sax ñuy lekk laax ya ba ñuy tàmbale wala laata la ñuy commencer di defar tànt bi di monter chaîne musique yi baafu yi waaw tànt bi ñu teg. ngeen seenum lekk laax bu yéexee nda tuuti mbalax mee leen di dàq bu dee ne bokku ngeen ca ña koy diglu wala ña fay toog yokku ko ba mu liir bi ñu teg ko fële pare nañ ci moom dugal ko ci biir soow ñoom nag ñuy ñuy ñuy jaaxaan ak a yëgati ci mbedd mi ak ci kër gi coow li cambal cambal ba bu nodd jotee sax bu ñuy nodd duñu ko dégg ndax musique bii rëkk bii rëkk jigéen ñi sol fu yoo xam ne kulluhu xaram ci li jëm ci tabar ak wane taar taar taar ci va sa yéere maquillage yeeg col yu bon yeeg sër yu bon yeeg lépp ñu wane ko fa mbalax ni musique bi la defoon yépp la imaam bi defoon ci suba gi nga foog ne loolu imaam bi defoon nag mbalax mii ban moo gën a sax ci nopp gone gi ban moo gën a sax ci nopp gone gi bu ñu waxante dëgg rek mooy loolu mooy loolu te li la koy wan mooy bu commencé di dox lay commencé mën a fecc ñi gën a sàggan parents yi gën a sàggan di ko vidéo am nay saan di ko vidéo di ko di ko wayal muy fecc ñu koy def ay seen statut ak dugal ci Facebook ak YouTube gars di ko partage wante un enfant de cinq ans wala de six ans l'enfant de trois ans qui danse du mbalax yàllallah maadallah gars yi jàpp ne fii mën nañu ngi def lu kawe c'est un génie c'est yaa Allah gis nga ni ñu ni après imaginer xale boobu noonu juddoo ci ci ci ci milieu bu mel noonu lenn rek lañ koy toppatoo wat lenn daal lañ ñoo xam ne dañ cee intransigeant mooy bu dem école jotee école français ñu yóbbu ko topp scolarité yii yépp amul fenn foo xamante ne ni jàngal nañ ko fa alquran ñi ci gën a ñi nga xam ne ñoom ngir seen seen seen seen conscience tranquille xam nga nu ñuy defar lii may wax yépp ginuma leen koo xam dañuy fexe us benn ustaas boo xam ne dina jàngal doom yi par samedi wala par mercredi ngir la tranquille seen conscience wala ñu ne dañuy bàyyi ba vacances scolaires grande vacances yi ñu yóbbu ko ci daaraay Serigne diw bii mu ne fa te bu vacances scolaires di jege si waxoon nañ leen scoop yu bari génn ah Serigne Daara a Diop a engrossé benn kii kii wala dóor na kii bam dee bu ko defee ñépp ne man du yóbbu sama euh, kii ci daara gone googu di évoluer di màgg ci noonu am BFEM am CFA boog CFA xaw ma certificat d'études BFEM ba ba dem am licence maîtrise ak licence master nekku docteur te xamul nan la ñuy sangoo set léegi parents yi foog na ñoom fii mën a réussir nañu ba mu amee nekkee docteur ba am liggéey docteur en sciences humaines ah c'est le professeur Diou ah quel honneur déroulé R mel ni ñu ñu xoj hey c'est le médecin en chef de l'hôpital tel hey te xamul ni muy sangoo set te jullit la yàlla la fii mu ne mënula jiite kenn parce que bu taree faatixam baaxul après te mën na toog ay fan nu ñu parce que nee day liggéey amee nag benn ci famille religieuse yi mu dem fa def fa dara ñu tagg ko mu dund noonu ba dee mu dund noonu ba mais dama leen di laaj rek te yàlla kese tax est yaakaar ngeen ne lii bilan la bilan la bu bu nit ab jullit war a mën a présenter boroomam yu ëllëg lii est que lii bilan la lii kan moo ñeme présenter sa boroom yawmal qiyaam waa yow waa jaam diw yow wa maa xalaqtul jinna wal insa illaa liya'budun yow ana ya'budun gi loo ci def nga ñëw présenter lii xam ne lii ma présenter lii ma ko waxee te wallaahi bari na ñoo xam ne seen dundu lii la illaa man rahima rabbuk loolu ko ci sa boroom yërëmul daa naka ñun lii mooy suñu dund mais lii nii ah nañ wax rek yàlla tax est-ce que lii jàpp nga ne lii bilan la lii naka nga ko nit mën a présenter borom bi ñeneen nit moom fit wi da nga fit fit présenter lii waaye yow ngir nga jaamu bi ko waxoon loo ma jaamu julli juróom noo defoon ak moom <laughs> ah, c'est que euh, man j'étais euh, j'étais vraiment tellement pris que des fois je n'arrive ñu ne la des fois loolu c'était tout le temps presque da gis koo xam ne mais masula julli àjjuma parce que nee na son travail l'oblige te bu amee vacances bu jëlee vacances dem na vacances yi di koo xam ne julli boo masula julli àjjuma part parce que nee nañ seen liggéey la wala seen tàkkusaan yi nga xam ne yonent bi alei satu nee na ku bàyyi julli tàkkusaan la nga mës a jëf yëpp màbb na benn julli tàkkusaan boo xullee ba mu raw la taddu ngànta tax muy dang doon nelaw nelaw loo tayut wala da xëm wala da ngaa fàtte wala da nu man mooy ngànt yi yooyu boo la rawee mooy yow loo masa def xamal ne nul et non avenu nga ñëw présenter lii sa borom ñeme nga présenter lii hein mais retour bu ngir ñu xam lu indi bilan bi nañu dem ci gannaaw mooy yañ doon sàggane en tant waajur jëpp a def ku fi juddu nii lañ lay defal bon sama nawle yii tout moom monde nii nga yor sa doom def ko noonu bañal la dictature de la de de l'opinion ak lii la la dictature de la tradition bu dee ne jàllul yoon nga bañ defuma am sa soxna ñu naan dañuy jébbale jooy nga ne defuma ndax may ñëw c'est que dama sama soxna ñu ñëw di ko wane ci biti defuma parce que l'islam a ko xaraamal su yonent ma lay saaf saaf nee na boo ki yàlla gina mere mooy ki nga xam ne day séq ak soxnaam dara wala kenn ci ñoom ñaar mu xëy di ko nettali lan nga bëgg ma ñëw di def loolu parce que la ñépp loolu la def ma bañ bu jëree nga louer sa hôtel feneen duñ la gis mu jeex mais pourquoi je dois le faire bu dee ne neexul yàlla te maa fi nekk tout le temps naan waaw. war mu mukallaf bii balaa dugg ci dara mu xam lan moo ci àtteb yàlla ba nga xamee àtteb yàlla boo ko appliqué xam ko lu mu lay jariñ lu dul mbugal yu bari xujjatun alayka lay nekk day nekk argument contre toi du nekk xujjatun lak kon gis nga yi dafa am solo noddu gi ak iqam bi yooyu lu war a saxal moo lay loolu wax ne nit ki gis nga yonent ma sallallahu alayhi wasallam nit ki booy jotee sa soxna nga wax ñaan gi ñu waxoon seytaane du ko mooy yii nii yëpp ay loolu la yoo xam ne nit ki da koo war a defal doomam même bu dee waxee ne mbir mi du farata mais mais mais doy na war bu dul farata nag lu dul farata nag doo ko def te yow mii wax noonu buñ newoon tey billahi alladhi laa ilaha illa hu ak loo mën a am alal buñ newoon tey tey ku ñëw bërëb sàngam am un milliard wallahi di dem mu leer na du ay fo dëgg la ku ñëw bërëb sàngam di nga am cinq cent mille euros wallahi même bu doon am nga loo lekk ak loo naan di nga dem te pourtant waxoon na non loolu lu farata quoi naa toog mais bu dee fa àddina yow jaral naa dem nga àdduna li ngay def yépp ngir nekk ki nga xam ne mooy am cinq cent mille euros. léegi nag yow ñu wax la sa doom defal ko loo xam ne texeeg àddina ak alaaxiraam ci la ak sa bos yawit ah nga ne bañ jaru ko quoi loolu sub na lu quoi apparemment c'est sub na quoi mooy ay anti sunna lañ yàkkamti nañ moo tax des fois sax man je me pose je me lu ñooñu sax li gën mooy bañ leen a tontu ñoo xam ne buñ la laaj foo dégg ñu laa ndax lii sunna la am farat la xamal ne ñu boo leen nii sunna la mooy banañ mais comme kay du farata doo leen wax farata dañ naan leen daal lii daal en tout cas dañ koy def lii ak yooyu mooy ay anti sunna nopp bi iqaam ci kon ginnaaw bokk na ci beneen ci sunna yi mooy ak li nga xam ne mooy tahnik nga xam ne mooy da ngay sex Euh, tàndarma tàndarma ngay yëy ba mokk nga defal ko xale bi ci gémmiñ gi mu nekk li nga xam ne mooy li njëkk a dugg li Sayyidatu Asmaa ne woon mooy li njëkk lu duggoon ci biiru Sayyidina Abdallah ibn Zubayr moo tax xoolal kooku ci mbaax kenn du moom bu taxawoon di julli mais danga naan ab kii mais yëgatul lu wër lu ko lu lu lu nekk ci wetam xamatu ko waaw boo bombardé woon ci wetam du ko yëg ndax mu ngi julli kooku nga foog ne loolu du effet ah, tiflitu yonent bi aleyhi salaam mi nga xam ne moo yëy tàndar ma dugal ko mu ci gémmiñam mu nekk li njëkk dugg ci biiram loolu nga foog ne loolu du FM waaw akbar loolu mooy tax ni hein kon mooy loolu nag ah ah nag dañuy tàmm ki koy def mu nekk koo xam ne ko ñu yaakaar ci moom ak yiwu la waaw te bañ a feebar tamit parce que bu dee dafa am tuberculose ak lu mu lu mu yiw yiw yiw déedéet parce que day wàll gone gi li nga xam ne mooy feebar bi te laa darara wala diraar la yonent ma le saa wax doo lore duñ la lor mais tamit bu loraatee ah waaw waaw ad dararu yuzaal lor dañ koy fekk mooy ne bu dee ne affaire bi hein bu dee ne affaire bi lool la dañu koy dañu koy hein dañu dañuy xool koo xamante ne nii moom feebarul bu dee ñe- comme ñu ne kii moom moo gën moo mooy moo fi xam-xam moo gis nañ ne moo gën a topp sunna mais sauf que jour boobu dafa feebar mu ngi nii di sëqat lu ne feebar bu boobaa nag du ko defal taxniit bi dañuy seet keneen koo xam ne taalibeem bi nga xam ne daanaka ñooy ànd saa su ne te moom noonu la xëre ñu bàyyi ko moom mu defal ko loolu kon te amu nañ ci nag mooy tàndarma joo xam ne mooy tàndarma bu dee ne mën na nekk ju wow euh, yéey ko ba mu mokk mastiqué ko ba mu nokk wala bu tooy bi loolu mën na nekk waaye bu dee tàndarma amul man nga jël ci yoo xam ne yu yu sucré la waaw comme ay genre gâteau. wala bu dee am nga lem lemit baax na waaw ndax lem shifa fii shifa loolu it baax na nit ki mën na ko defal waaw loolu loolu ah, lu am solo la mooy yu sucré yi boo amul yooyu nga xool yoo xam ne yoo xam ne daal xale man na dem ci biir bi ah nga njëkke ko waaw te tàndarma eh, dafa am beneen affaire mooy xam nga tàndarma moom mooy moom la yonent bi al mu'min bi mu naan am na garab boo xam ne bi muy laaj saxaaba yi radiyallahu garab goo xam ne comme comme aji ngëm yàlla ji mu laaj leen mooy ban garab ci garab yi saxaaba yi ne teg Seydina Abdullah ibn Umar mu xadiis mu saxiixay ne <laughs> nee na man sama xel dem ci tàndarma ma dem ba koy wax mais bon comme que sama baay ngi toog ñoom Seydina Abu Bakar waxuñ dara man ma noppi après yonent bi alayhi salaatu salaam ne at-tamr mooy an-naxl mooy an la mooy euh, garab boo xam ne comme mu aji ngëm yàlla ji mooy léppam njariñ la tàndarma boo bëggee kerlu mën na laa keral ah doom yi doom yu neex la te neex a jàllale te neex lekk ah te yu barkeel la te xobam yu rëy yooyu xobam yu rëy yooyu man nga cee man nga cee jaaru bu dee da eh, ut xal mais it man nga cee defar say tànt ak yooyu dàtt bi man mooy lépp lay jariñ amul dara loo xam ne amul njariñ ci tàndar mu ne woy ngëm yàlla ji noonu la mel le fait que nag yonent bi aleyhi salaatu salaam nga gis ne tàndarma lay defal xale bi nga xam ne mu tànn ci garab yi fruits yi bi nga xam ne nee na boobu mook way ngëm yàlla yi ñoom ñoo moom ñoo niroo mu jël fruit boobu mastiqué ko ba mu nooy mu defal ko ko allahu akbar allahu akbar ah kon moo tax jar na yépp boo ko xamee da nga koy waajal même boo nekkul période boo xam ne période tàndarma la nga xam ne yow yaa ngi matu loolu nag soxlawul ñu naan bu ko saw boroom kër deful yow ndaw si nga def yitte bu dee manoon nga woo sa benn xarit ne ko damaa bëgg nga jaaral ma sàndaga nga xoolal ma est-ce que tànda fu ñuy et fu ñuy jaay ma noo man di def nan ko am waaw mu jëndal la nga jël paquet bi def sa frigo foo xam ne gone yi duñ ne ko téll ndax buñ nee ko téll bu jamono yoojee mais daal foo xam ne leer na ne duñ ko soxla bu boo ko soxlaa duñ ko gis noom nga boo xam ne bu jotee nga indi ko mooy doo xaar rek naan boroom kër gi def non mbir mi ñépp la concerné waaw léegi kon mooy tax nit mooy loolu kon soxla nañ ci koo xam ne nit ku yiiwu la koo xam ne mën nañu am njort ci yiiwam ak toppam sunna mu def loolu mu defal ko loolu kon ginnaaw tax nit bi hein ah mooy mooy loolu nag du du du du pardon du góor rek de jigéen man na koo defit waaw jigéen boo xam ne ku sell la ku ñu gis ne vraiment mooy moom loolu tamit man naa defal tax nit ab xale voilà léegi ah, kon gis nañ tur bi nodd bi ak li nga xamante ne nii mooy tahnik bi léegi nag wa yuhlaq gis nañ ci ah ci kii mooy euh, dagg mooy euh, karaw bi wat bi waaw ndax gis nañ wat bi gis nañ ko sànq wa yuhlaq mooy ci septième jour bi comme ni ko xadiis bi waxi sànk kon dañ koy wat a amitu anhu al ak bi mawlaana ibnu Abbaas wax ak ki nga xam ne mooy xadiis yi ñu gisoon léegi nag côté bi voilà bi lan moo koy wane lan moo koy wone mooy xadiis bi ci almuwatta wal imaamu maalik ah mu ne alxulaamu yonent bi alayhi salaatu salaam murtahanun bi aqiiqati yudbahu anhu yawma saabi' wa yusamma wa yuhlaqu ra'su mooy Tirmidi bokk al ah, imaamu mooy bi ñu gisoon sànk xadiis bi ñu gisoon sànk mu ne xale bi xale murtahanun comme lu ñu ëppatake bi aqiqatihi ci euh, xar mañ ko war a rendil mooy nañ ko ko defal de yuzbahu dees ko koy rendil anu yawma sabi'i bés loolu nag dinañ ñëw ci côté boobu mooy rendim xar ni ñëwaguñ ci ah ñëwaguñ ci ci sunna la bokk ñu ngi ci tahnik gis nañ tur tahnik mooy liñ wax sànq yëy tàndarma gu ba mu ngi ñu defal ko nodd ci nopp bi kii tudd ko après ak wat bi ah wat bi loolu euh, kon yonent bi alei saatu salaam dane alxulaamu kon murtaw yu bi haqiqati yusbahu dañ koy rendil anhu yawma sabi'i bésub juróom-ñaareel bi wayu sammaa ñu tudde ko wa yuhlaqu ra'su ñu daal di koy euh, wat bopp bi waaw comme ni nga xamante ne nii léegi nag bu ñu ko watee loolu mooy amitu anul adha bi mu doon wax ci xadiisu aqiqa bi gisoon waaye tamit loolu imaamul Buxaari indi na ko baabu imaatatil adha an as-sabi fil aqiqa ah bi muy naan wa qaala asbax asbax menn maaliki bu mag bi xam nga sëriñam la imaamul Buxaari yi lu bari lay jële ci moom asbax menn al maaliki ah Ah, mu ne axbarani ibnu Wahb sëriñam ibnu imaam ibnu Wahb al-Maliki an Jarir ibnu Aazim an Ayyuub as-Saxtiyaani as-Saxtiyaani an Muhammad ibnu Siriin Muhammad qaala mu ne haddathanaa Salmaan ibnu Aamir ad-Dabbi radiyallahu anhu as-saxaaba la mu ne qaala parce que mu ne qaala moom léegi nañ bàyyi yooyu après nañu waaw moom Salman ibn Amir ad-Dabbi mu ne qaala mu ne dégg naa sami'tu mu ne annahu qaala sami'tu rasulallah dégg naa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yaqulu mu naan ma'al ghulaami aqiqa gone gi de dafa am xar muñ koy rendil mu ànd ak moom mooy dañ gone bu juddoo koy rendil xar léegi bu ñëwee ci rendi côté xar mi dinañ ci ñëw bu boobaa dinañ ñëw côté nan lay demee ah. voilà fa ahriqu na ngeen ko tuural anu daman mooy na ngeen ko rendil xar wa amitu anhu lada te na ngeen ko dindil li nga xam ne mooy ada gi ada googu waxoon nañ la li al imam Muhammad ibn Sirin wax ne man de in lam yakunil ada halqu ra'si fala addi maahu man de budul ne ada hmm? Eh, comme ni ko al imaam Abu Dawud as-Sijistaani yu daal di solowee ci moom mu ne burul mooy eh, wat bopp man xawma lu mu doon hmm? waaw al imaam al Asma'i dafa dogu ne mooy xalqu raas yi waaw mooy mooy wat li nga xamante ne mooy eh, bopp bi kantaa jëla nañ ci sayyidatu Aïsha comme nit nee sax kiiw imaam alxaaki almustadrak ah mu ne yonent ma lay saab na ne an an ru'uusihima al adaa mooy alxasan alxuseyn bi ñu juddoo nee na yonent ma lay saab saab an yumaatu ñu dind ci seen boppi al mooy karaw gi ah, waaw léegi léegi nag mooy kon euh, amitu anul adaa na ngeen ko dindil loolu le léegi nag mooy wat bi wat bi kon wax nañ la xadiisu al imaam at-Tirmidhi rahmatullahi alayhi léegi wat boobu wat boobu loolu nag tekkiwul ne karaw boobu euh, euh, sobe la de karawu liir bi ndax lan ndax lan lu tax du lan mooy wanam bi sobe parce doomu aadama ci boppam moolul sobe laqad karramna bani aadama doomu boru aadama du sobe ah. boo ju bu juddoo xanaa li takk ci moom te jóge ci euh, bi muy ci placenta beeg yooyu dañ koy raxas mais moom amul ñu naan karaw gi moom comme li ñu jàppe sobe goo xam ne ku mu laal mooy yow laal nga sobeeg yooyu déedéet du loolu de du loolu de du loolu lañ naan sobe alaaj yi du du côté du loolu lañ ci jublu mooy euh, ku bu am liir juddoo nga laal karaw gi kenn du la ne laal nga karaw gi kon demal raxasu ji déedéet ah mukk loolu du sobe ndax bu doon loolu la doomu Abu Talha bi dafa juddu sur le champ mu jox ko Seydina Anas ma nil ko nent ma lay sa sam bu doon sobe la xanaa bu ko téyee taawu ko bopp bi du ko laal wala yu mel noonu moo tax du sobe boobu nangaan tax xanaa demal nga raxasu ji hein voilà léegi nag léegi nag mooy boo ko watee ah koy dangay ngay peser équivalent karaw gi lan la toll nga daal di koy nga daal di xool ci wàllu or wala xaalis ah li muy peser lu toll noonu ci or wala xaalis nga daal di koy saraxe comme li Seydina al imaam at-Tirmidhi rahmatullah alayhi daal di solo mu ne. ah mooy xadis boo xam ne ci euh, imaam ibn Isaaq la jaar an Abdullah ibn Abi Bakr an Muhammad ibn Ali ibn al-Husayni an Ali ibn Abi Taalib Muhammad ibn Ali ibn al-Husayni mooy Muhammad al-Baaqir ah ibn ali mooy al abu Ja'far ibn ali ali ibn al-Husayn mooy Zaynul Abidin an ali ibn abi Talib mu jële ci mooy gis nga inqitaa bi moo tax ndax moom euh, euh, jotewul maamam abu Ja'far Muhammad ibn ali Seydina ñoom Seydina Jaabir comme ni ñu gisoon xadiis bi ñu doon gis ci aj gi ñu nekk xajjatul wadaa bi ci gina mat moom moo ko jële ci Seydina Jaabir moom moom la gis mais gisul maam ji muy seydna ali ibn abi taalib radiyallahu anhu mu ne àqa ah, rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam an alxasani bi shaar mu ne yonent bi alayhi salaatu salaam dafa rendil seydna alxasan ibn ali ibn abi taalib radiyallahu anhu waa bi shaar benn ab gàtt wa qaala mu ne moom yonent bi alayhi salaatu salaam yaa faatimatu mu wax doom ji ne ko yow sayyidat faatima ah ihliqi ra'sa wa tasaddaqi bi zanati sha'rihi fidda ah mu ne ko watal boppam mooy wat ko tanga saraxe équivalent mooy boo peser karaw gi li muy li muy tolloo nga saraxe lu toll noonu ci fidda ci argent mooy bu dee bi ma ko peser ay zéro gramme sàngam wala deux grammes wala daal moo xam lu mel na loolu lu toll noonu ngay jël nga xool ci marché bi gramme fidda lu muy jaar soit nga jël fidda ci boppam argent nga joxe ko wala équivalent ci xaalis nga saraxe ko nee na fa wasantuhu fa kaana waznuhu dirhaman aw ba'da dirham nee na mu daal di koy Seydina Ali radiyallahu anhu daal di koy peser nee na ba ma ko defee peser ko mu tolloo dirham dërëm wala lenn ci dërëm ah mu ngi noonu kon mooy loolu tamit ci sunna yi la mooy wat loolu mooy sunna yonent bi aleyhi salaatu wa salaam eh, léegi nag eh, ginnaaw lii mooy eh, gis nga nag côté wat bi dangay wax nit ñi lii mooy sunna gaa yi di la wax yeneen te xadis boobu mu ngi euh, borom Muwatta imaam Maalik daal na koy indi mu ne wazanat wazanat Faatimatu bintu rasuulillaahi sallallaahu alayhi wa sallam sha'ra Hasanin wa Husaynin fatasaddaqat bi zanatihi fidda mu ne sayyidatu Faatima az-Zahra ah, radiyallaahu anhaa binti rasuulillaahi di doomu ju jigéenu Yonent bi alayhi salaam daal dinay peser wazanat ah daal dinay peser sha'ara xasanin wa xusayn mooy karawu ku nekk ci ñoom ñaar ñu bañ juddoo fa tasaddaqat bi zanatihi fidda mu daal di saraxe ca la mu tolloo mooy eh, la muy peser mu saraxe lu toll noonu ci wàllu ci xaalis waaw lii nii mooy sunna xam nga gaa yi fii nag dañ leen koy wax ñu naan bon c'est que loolu bon xale bi il est trop fragile dangaa gën a xam yonent bi aleyhi salaatu salaam que ni le le le le bébé est trop fragile xamoo ngay wax wala ñu naan bon <laughs> comme la la daloon suñu suñu sëriñ <laughs> bés boobu benn tudd la woon bu amoon fii <laughs> ci dëkk bi ci Lyon waaye man fekke ma woon tudd ba ci ngo en fait ba mu tuddee ba pare laa dem di ko seeti nag dajeek moom <laughs> mu ne ma après mu ne ma dafa demoon benn tudd après ñu nekk ba ci kanam mu ne ma léegi dafa waroon a demaat après ca lañ àndaan ñu dem après ci la ma doon expliquer bon ci suba ga la fa xew quoi léegi <laughs> léeg tamit mu koy nettali mooy ka <laughs> euh, ngi euh, tudd après kii dañ koy wax xale bi dañ koy wax après xool mu explique affaire yi euh, karaw gi ni mu war a toll ñu saraxe loolu ci génn lu toll noonu saraxe ko ci wàllu argent ak yooyu waa ji naan bon di joxe avion quoi naan bon man je pense que wala yu mel noonu wala ay façon wax yooyu daal defaluñ ma ko woon wala bon lii bon ak yu mel noonu je pense mu ne ko yow yow kan moo la laaj sa avis kenn dalaa laaj sa avis <laughs> waaw moo lii laa ci xalaat mooy comme li rek que ne domaine nañ que ñi ñi ko xam lañ koy laaj ba mu des wàllu diine ku tëb naan je pense que moi bon moi je pense que ça doit être comme ça loolu ba du ci am. moo tax noonu mu recadré waaju loolu la kenn laaju la sa avis <laughs> yow da da ne ko kan moo la laaj sa avis yow est-ce que dañ laa laaj sa avis ci affaire yi kenn laaju la que ça soit yow defal nañ la comme defaluñ la ko loolu beneen affaire la mais lii mooy li nga xam ne noonu la ñuy def léegi nag mooy wax nga aman quant parent parents mi tax dinañ def loolu sa yoon newu ci bàyyi leen ak ñoom ah yow mii kii en leeral leen sunna lii la sunna daal ci ko juddu ah ginnaaw bi nga xamante ne ci lañ nodd ci nopp bi nii iqaam ci beneen nopp bi defal ko tax tahmid tudd ko wat bi da ciy am ñu peser loolu noonu lu toll ci noonu noon xool ñaaka ci wàllu xaalis ñu seraxe loolu léegi nag boo leerale loolu jeex na que léegi buñ jëfalee jëfal nañu def nañ wala defuñu loolu seen affaire la yow sa jaan liñ naan sa jaan wàcc na ah sa jaan wàcc na def nga li la war en tout cas leeral nga kenn du ne leeraloo woon leeral nga léegi nag fa man shaa fal yu'min wa man shaa fal yakfur ku mu neex nga topp ku mu neex nga lànk mais l'essentiel j'ai fait mon devoir je vous ai transmis ce que ce transmis ce transmis muy la tradition de notre cher prophète sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam man def naa sama warugar maintenant est-ce que vous allez l'appliquer ou non ça ne me regarde pas c'est à vous de prendre vos vos vos, vos responsabilités. mu jeex loolu la kon mooy loolu la da ngay gis fii nit ñu naan wan ñu naan wala nga dégg ñenn ñi dañ koy def ba pare di ko rëccu. yàlla def sunna ba pare mais comme que bañ koy def ci contrainte lañ ko defoon wala dañ leen ko wax ñu ne bon nañ def ñu ne am na koo dégg moom mu ne moom wat doomam mu naan boobu léegi ba ma ko watee ba léegi manula am karaw goo xam ne karaw gu gu jaar yoon laa dékk yi man bu ma xamoon moo loolu man waxuma ko direct waxuma ko mais dama ko dégg par intermédiaire que ne waaye bu ma xamoon duma ko wat ak yooyu lii ndax boppam mi boppa léegi bu sëqee kii fii day am fii du am kooku xoolal moom esthétique u bopp doomam toppatoo esthétique bopp doomam moo ko gënal sunna muy rëccu sunna ju mu def yaa subhaanallah léegi nag ñu mel noonu ak ñoo xam ne dañuy mais après yow bés bu ku mel noonu la kaay seede ne waa ji baax la woon mais dama ko ko ñaanal en tant que jullit la mu kii mais nag ngeen ma tax ma wax loo xam ne leer na ma ne waa ji melul woon nii mu ne mu ngi nii tëdd kii de moom yonent bi sallallahu alayhi rek la bëggoon taman ma xam ne kii nii ba mu defee am na sunna yoo xam ne ba mu koo xam ne loolu damaa dal ci moom bu dee génn ci wala mu tuub en tout man de toute façon du ma ko seede mais dinaa ko du ma nettali yooyu ci gaan gaay waa jii la woon kii ni mu bonee déedéet mais dinaa ko ñaanal buur yàlla en tant que jullit mu yërëm ko ah baal ko ay ay bàkkaaram dugal ko aljana loolu dinaa ko def ndax loolu la ñu digal mais nag kantaa taxaw di seede naan moo di créer yoo xam ne melu noonu ngir rek ñu ne waa ji est-ce loolu nag laa dul def waaw wat sa doom di doxal sunna jekki naan dañu ko nga kii nga naan man bu may góor doon man bu ma xamoon ne lii la duma ko def parce que boobu ba léegi boppam bi niiwam nii yàlla la ay kantaa miinuñu ko man boo xam nga xale non c'est pas sûr quoi di ko kii ay ay kii tem nga dagg ko ma ne nga jox ko ñu ko man am na ñoo xam ne man nañ koo wat loolu lépp ay fóolay la walla naan bon comme gars yi couple mixte yi <laughs> couple mixte yi ñoom beneen affaire lañ ñoom waa ji danaan bon c'est que madame comme moom mooy madame Elisabeth Le Forestier la la Le Forestier saa yi bon madame euh, euh, vous savez bon madame euh, elle n'est pas bon elle la ko jéem kii mais loolu laa la ne loolu man sama yoon da cee newul man daal wax naa la sunna après comme que da ko di ko defam déet léegi xajal sa doom ay xéewal yoo xam ne mooy comme li ñu la waxoon sànq. nga ne doo ko def ngir ay considération yoo am te buñ ne woon ne ku def lii am lii loo xam ne kan du xarata ci alal jaral na la bàyyi lim ngir am lool mais nag ñu defal sa doom lii nga ne yow doo def xéewal yu toll nii sunnaa yonent ma lay saab-saab nga teg ko rek du farata nga xañ ko sa doom xañ ko yiiw yu bari waaw ci yoo xam ne jaral na la nga yóbbu ko cinéma yóbbu ko Disneyland yóbbu ko fu nekk yóbbu ko ci fu nekk muy féexal ak seetaan lu ne jaral na nga taal sa oto bàyyi sa journée wala jël sa journée sa vacances yóbbu ko nee nga digal sa doom waaw yóbbu ko parc wali fu ne nga yóbbu ko fa mais ñu ne la defal lii nga xam ne moo gën ci moom àddina ak alaaxira te sunna yonent bi sallallahu alayhi nga ne man duma ko def waaw nga ne duma ko def léegi nag ku mel noonu war naa xoolaat moom est-ce que dëgg-dëgg moom jullit gi muy woote mu ngi ci moom waaw xam naa kon insha allah dañuy yem noonu tey bii di ñëw kon lu ñu dee mooy xar mi waaw waaw gis nañ nodd bi nodd bi ci nopp ndejoor bi iqaam ci beneen nodd bi ah tahnik tudde ko doom tudde ko jox ko tur ah ak lan ak wat bi saraxe lu toll noonu ci bopp bi ci wat bi lu toll noonu nga saraxe lu toll noonu euh, ci fidda nga saraxe loolu ah waaye bii di ñëw nag ñu continuer li nga xam ne moo ci tegu ci wàllu xarmeek insha allah ak yeneen yoo xam ne ba léegi ci wàllu aqiqa